romb bi mu ba romb tuddaali na ay bërëb yu mu romboon foo xam ne seen tur ya la ñu yor tur ya dafa xaw a bon du tur yoo xam ne yoo xam ne ñii ak ña dëkk dañuy ay banu naar banu naar waa kër saf ay doomi waa safara ak yu mel noonu te bokk ci xifaar yonent mi alei salatu salaam daal di teggi foofu waaye mu ne bi nga xamante ne nii nag ci la continuer yoonam moom mu ne bi nga xam ne ci la agsi ci xur woo xam ne yuqaalu lahu zafran fala xur wu ñu naan zafran fala yonent bi mu ne summa nazala wa ataahu alxabara an qurayshin wa masiirihim li yamna'u 'ayrahum fala ko xabaaru këne fa la amee door a amee xabaar këne Quraysh génn la xam nga njëgg mi la doon jëli la doon kari léegi nag euh, ginnaaw bi nga xamante ne ci la génn ba agsi côté Gifaar yooyu mu yëg ñu ne ko nag mu am xabaar bu ko ne waa Quraysh waxuma Abu Sufyaan bi kii bo Abu Sufyan yoroon njëgg mais waa Quraysh ñoom Abu Jahlin génn nañ ngir défendre ci li nga xamante ne nii mooy seen njëgg mi nga xam ne moom nga rañ moom nga nar a ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nan la doxale mu ne fastashaara an-naas wa axbarahum an Quraysh fa qaama abu bakrin siddiq radiyallahu anhu fa qaala wa ahsan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yëgee ne quraysh nag kon nag quraysh génn na te bu quraysh génnee mooy armée bi mu ko yëgee mu daldi dajale saxaaba yi anhum allahu akbar wa shaawirhum fil amr fa idaa azamta fatawakkal ala allah allahu akbar fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliizal qalbi lanfadduu min hawlik allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lam yakun mutakabbiran wala mutajabbiran nekkul woon ku doon rëy rëy loog yooyu déedéet neewul woon tamit man daal sama xelu bopp mu jeex moom mi nga xam ne moo jàngal ñépp ak tawaadu waaye tamit di impliqué ñi nga àndal ci mbir moo tax borom bi ne ko wa shawirhum sa saxaaba yi dee leen laaj seen avis ci mbir yi dee leen laaj seen avis dee leen laaj moom it mu doxal lool fastashaara naas te ca xadiis ba moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi naan maa nadima man istixaar wa maa xaaba man istixaar ki nga xam ne moo def istixaar kooku du perte mukk l'istixaara nag salaatul istixaara ak ñaan la nekkul ne il faut ma ne man ab sëriñu ma koy defal mu fanaanal ma xoolal ma ci samay mbir seydinaa jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaa nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon jàngal istixaara comme nim leen doon jàngale al quraan loolu ku ne man nga koo defal sa bopp waaye nekkul ne man fokk kenn defal ma ko par il faut wala du baax wala sëriñ diw mu fanaan te ñooñu ay buxaabakat sax la ñuy doon en mu ne ku def loolu ñaan mooy tànn loo loolu mooy al man damaa am loo xam dama koo bëgg a def ah xaw ma naka la ñuy tànne comme li boroom zajrul qulub wax te ñun mujjantalu mbir yi dafa nëbbu ci ñun ah kon tànn lool yàlla lool mooy al istixaara lii may bëgg a def bu dee moo gën ginnaaw bi nga jullee ñaari rakka ginnaaw yi nga ñaan yoo xam ne du farata nga ñaan buur yàlla ne ko yow mi nga xam ne yaay boroom xam-xam bi burul jeex amul fu mu tàmbalee amul fu mu ah ñaan ko li nga xam ne moom mbir mi bu dee moo gën ci mu defal la ko yombal la ko alhamdulillah bu dee ne gënul ci yow mu soril la ko soril ko yow ci sa bopp mais soril mbir moomu ci yow te mu seetal la leneen loo xam ne moo gën te nga defal ko ku def loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku du perte waaye nag wama e, nadima man istaxa man istashar képp koo xam ne laata ngay dugg ci mbir waxtaan nga ceeg ñaa nga ci war a waxtaanal c'est pas di waxtaan ak ku nekk ci yoo xam ne du seen domaine de compétence xamuñu ci dara wala mënuñu jotee dimbali loolu taxul ñuy wax moo tax lu ñëw lu ne question bu posé wu problème bu taxaw woo leen ñi nga xam ne ñoom ñoo xam mbir ma nga laaj leen ko parce que yabaate bokk na ci yabaate ay question yoo xam ne question diine la ab émission ak émission bu man di doon ñu ne dañuy wax ci mbir moom di invité ñeneen ñoo xam ne nekkul boroom xam-xam loolu bokk na ci yabaate yabaate gu gu gu gu birangoo ndax ñooñu lan lañ ci mën a wax lan ñooñu mënuñ cee wax lu kenn xam mooy ne ah, mbir yi laajal ci xam pourquoi bu dee yëfi àddina yi nit ñi nangu buñ nee affaire bon ñun daal dañuy temps yi dafa am benn problème boo xam ne ci wàllu ndox mi la ñu woo ñi nga xam ne ñoo xam affaire yooyu ñi jàng affaire hydraulique ak yooyu voilà ñoom lañuy invité doo gis mukk ñu invité koo xam ne xamu ci dara ñu ne léegi dañuy wax benn avion bu daanu ñan lañuy woo ci plateau yi les experts en aéronautique ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng te xam loolu ñoom lañuy woo ah léegi na bizarrement affaire fait social ñu woo les sociologues les anthropologues ak ñu mel noonu mais léegi ñu wax affaire diine question diine nga dégg ñuy woo ay musiciens ay gars yoo xam ne ay ay ay ay ay ay xawma lan politique lañ koy wax ay analyste politique ñoom ñu ne ñooy wax ci diine ji wala ay islamologue xam nga yooyu yëfi yabaate la tudd loolu yëfi yabaate dëgg la tudd kon nag maana di ma mani maana di ma manistaxaar du rëccu ki nga xam ne moom moo manistaxaara moo consulter def consultation ñu mu war a consulter avant muy dugg ci mbir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di consulter saxaaba yi radiyallahu taala anhu waaw akbar ah. mu daal di consulter annaas nit ñi wa axbarahum an qurayshin mu daal di leen ne wax ne leen quraysh jóg de am naa information yu ma ne quraysh jóg na ngir daal di défendre seen njëg mi nga xam ne moom lañ nar a karimi mu ne fa qaama abu bakrin as-Siddiq ak ci njëkk jóg muy deuxième personne ci l'islam personnalité ci l'islam bi Seydina Abu Bakr Allahu akbar jiitu ñépp ci lépp mu leen mu jóg wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa qaala mu wax wa mu rafetal li wax wax wax ju rafet toog summa qaama umaru bnu alxataabi fa qaala wa axsan ginnaaw gi seydinaa umaru bnu alxataab radiallahu taala anhu arrajulu thaani nekk moom deuxième personnalité ginnaaw seydinaa abu bakrin ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jóg fa qaala mu daal di wax wa axsana mu rafet li mu wax summa qaama al ibn Amr léegi nag al-Miqdaad ibn Amr daldi jóg al ibn Amr moom yàgg nañ ko fi tudd moom mooy al dañ koy wax al-Miqdaad Aswad ah, moom bi mu jógee lan la wax bi mu jógee moom Seydina al-Miqdaad radiyallahu ta'ala anhu te gisoon nañ lii bi ñuy gis tarjamaam radiyallahu anhu mu ne yaa rasuulallah imdi limaa araaka Allah fa naxnu ma'ak wallahi laa naquulu laka kamaa qaala banu Israa'iila li Muusaa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun walaakin idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa macakumaa muqaatiluun wa fawalladii bacasaka bilxaq law sirta binaa ilaa barkil ghimaadi la jaaladnaa macak man duunahu xattaa tablugahu fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayran wa da'aa lahu allahu akbar mu ne almiqdaad ibn al aswad daal di jóg ginnaaw bi seydna abu bakar ak seydna umar ibn alxataabi radiyallahu anhuma ku nekk jóg wax lu rafet mooy lool lool wax lu rafet gi mooy la mooy wax ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loo def noonu la Quraysh génn na du du changer yotaa suñu détermination wax yépp ndigal li jëf li ñu war jëf li ñu war a def yépp teg nañ ko sa loxo loo ci wax noonu la Amr radiyallahu daal di jóg ne yaa rasuulallah e ndawu yàlla li alayhi salaatu wassalaam imdi limaa araaka Allah fa nahnu ma'ak ne ko doxal wéyalal li la wa sa boroom wan fa nahnu yëgal ne ñun de say saxaaba maaka ñu ngi ànd ak yow wallaahi ñu ngi wàcc yàlla naa naquulu laka kamaa qaala banu israila li muusa naa ci yàlla le duñ la wax duñu wax mukk li nga xam ne moom la waa banu israil waxoon sayyidina muusa ibn imran ñun de duñu def comme waa banu Israël di juif yi li ñu waxoon seen yonent ba nga leen yónne woon de Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa afdalu salaati wassalaam ñoom lan lañu waxoon dañ ne woon Seydina Muusa ba mu leen di wax dugg leen ci suuf si al ardal muqaddasa ñoom ñu bañ ne fenn lañu duggul ndax foofu dafa am ay qawmun jabbaarin ay nit ñoo xam ne ñu rëy lañu ñu metti ta ta mën a ta te te te te soxor ñoo fa ne ñun fenn lañ dul dugg mu wax gaay na ko izhab hé ma ne Muusa bu dee comprendre loolu ñu wax te ñàkk teggin gi nga xam ne moom la ñuy waxe yonent alayhi salaatu wassalaam nga xam ne bari na ci ñun ñu koy reproduire yonent yi alayhi salaatu wassalaam boo gisee ay Muusa hey Isa bi leen sàllawlu loolu waxoon nañ ko fan yooyu yëpp ak ñàkk teggin la ñoom ñu ne ko idhab demal hé ma ne boo déggul li ñu wax idhab yow demal ci sa bopp anta yow lañu wax yow Muusa waram bu ba ak sa boroom sa yàlla ñi ngay wax àndal ak moom fa qaatilaa dem leen ñun dugg ñu ngeen nga lañu dugg mais qu'est-ce que c'est que ça yow demal ak sa yàlla ñi ngay wax fa qaatilaa ngeen rayanteeg ñu nekk ci dëkk bi ñun nag ñun waa banu Israël inna ñun haahuna fii qa'idun fii nañu dëgg bougéwul waaye dem ngeen xeexi yàlla yi mais allez faire la ak sa yàlla ji ñun fii lañuy toog dem Allahu akbar Allahu akbar Allahul musta'an al Miqdaad ibn Amr radiyallahu anhu ne ko ñun nag duñ wax duñ la wax loolu lu ñu waxoon li banu Israël waxoon Seydina Muusaa de demal alayhi salaam yow ak sa yàlla yi ngeen xeex ñun fii lañuy toog waaye liñ lay wax walaakin ñun li ñuy wax mooy idhab demal anta yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa rabbuka ak sa boroom fa qaatilaa ngeen xeex inna ñun maakuma ànd nañoo yàlla ak yow muqaatilun ñu ngi xeex ànd ci seen ginnaaw ànd ak yéen waaw akbar nga ne moos euh, bokk na ci bërëb yi nga xam ne yi boroom xam-xam yi naan euh, suñu boroom dafa nattu xeetu yonent mi alayhi salaatu wassalaam te buñ waxee xeetam mooy ñan ñan ñoo joué woon rôle boobu mooy saxaabatul kiraam allahu akbar haa'ulaa'i saada ñooñu ñooy sàng si ñooñu ñooy ñooy ñooy yi dëgg-dëgg bokk na ci bërëb yi yàlla nattoo diggante examiner diggante yoo xam ne mel ni leen li mu li mu nattoo woon waa banu Israël loolu la nattoo jullit ñi xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu réussiruñ ko ñun ñu réussir ko te ñun buñ nee ñun saxaaba yi moo ñooñu ci dugal Allahu akbar moo tax Allah Allah tarjuma yi ñuy def bu tus defuñu fi dara Allahu akbar bu ñu yaakaar ni delloo nañ leen njukkal lu toll ni zéro defuñu ci dara dara insignifiant Allahu akbar bokk na ci bërëb yooyu mooy bii ñoom ba situation woowu taxawee dem leen xeexi ñoom dañ ne demoon yaw yàgg sa yàlla ji dem leen ngeen xeexee ñun ñu ngi fii ñun fii lañuy dëju fii lañuy toog léegi euh, jullit ñi nag baleen lool dalee fii ci Badar al-Miqdaad Amr moo ñu waxal mu ne ñun duñu wax li ñu waxoon ñoom waaye ñun dañ naa idhab anta wa rabbuka inna maakuma muqaatilun demal yàgg sa boroom ngeen xeex ñun ñu ngi ànd ak yéen di xeex waaye duñ ne demal yàgg sa boroom ngeen xeex ñun ñu ngi fi dëju xeexuñ bokk na tamit ci yooyu natt yooyu bon beneen lañ ci wax mu jeex mooy biñ leen nee bu leen napp samedi mbooloo mu bari ci ñoom def ko jullit yi aj aj ji nga xam ne même bu dee ki nga xam ne mooy aj armal même bu dee ne euh, euh, gibier bi dafa ñëw di mar ay tànkam sax gibier bi nga xam ne laata muy armal bu ko gisoon flèche ko daal di koy chasseur bi chasser ko daal di koy man a xéewloo bu ñëwee bu armale ba pare muy mar ay tànkam sax dootu ko mën a teye def dara jullit ñi loolu dal leen ñu daal di koy respecté Allahu akbar kon loolu la Seydina al-Miqdaad wax ah, foofu la yem mu ne déedéet fa walladi ba'athaka bil haqqi maa ngi waat ci ki nga xam ne moo la yónni yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci dëgg law sirta bina ila barkil ghimaadi la jaalatnaa ma'aka man duunahu hatta tablugha mu ne tamaa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg boo demoon ak ñun barkal xamaat fële ca yaman benn dëkk la boo xam ne euh, nee nañu am nañu ne ci ginnaaw Makka la nekk ci ginnaaw géej gi am ñu ne benn dëkk la boo xam ne yaman la nekk mu ne lu ci man di deme boo ñu moon en tout cas sori la woon mu ne boo fa demoon ànd ak ñun doon fa dem wallaahi dinañ ànd ak yow ba loo ci góobe li ñu loo ci góobe ñu gàpp waaw lu fa mooy lu mu laaj dinañu ko ci def ba fan ba kera ngay àgg foofu ak nu mu sori sori ak bërëb boobu nu mu naqaree nu mu accès inaccessible inaccessible dinañ faire tout ba nga accès fa yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak ne fa qaala lahu rasulullahi xayran wa da'a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy wax lu rafet daal di koy ñaanal euh, lii mooy riwaaye imaam ibn Isxaaq waaye riwaaye bii kiiwu al-Miqdaad bii ñëw na ci as-Saxiix ñëw na ci Saxiix yi que ne mooy waxam ji comme ni nga xamante ni nii euh, noonu lañu ko gise woon moom Seydina al-Miqdaad imaam al-Buxaari daal dina koy solo raxmatullaahi alayhi waxam ji moom almiqdaad ibn amrin imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi comme ni ñu ko gisa woon muy riwaaya imaam bu solo ci imaam ibn mas'ud te xadiis boobu mu ngi jaaroon ci taariq ibn shihaab raxmatullaahi alayhi mu ne sami'tu ibn mas'udin mu ne man di dégg naa Abdallah ibn Mas'ud man Taariq ibn Shihab yaquulu mu naan shahidtu min al-Miqdaad ibn al-Aswad mashhadan li an akuuna saaxibahu li an akuuna saaxibahu ahabbu ilayya mimmaa adala bihi mimmaa udila bihi ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yad'uu ala al-mushrikiina fa qaala laa naqulu kama qaala qawmu muusa li muusa alayhi salaam fadhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahunaa qaaciduun walaakin nuqaatilu can yamiinik wa can shimaalik wa bayna yadayk wa xalfik wa xalfik qaala fara'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ashraqa wajhuhu lidaalika wa surra wa sarra imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi kon ci imaam ibn Mas'ud di Abdallah ibn Ummi Abdin radiyallahu taala anhumaa wa ardaahuma mu ne man de fekke naa ci al-Miqdaad ibn al-Aswadi benn xew-xew boo xam ne man ibn Mas'ud ma nekkoon ki nga xam ne maa waxoon loolu moo ma gën a leen lu ñu ko nar a waaw akbar mu ne ata nabiyya wa huwa yad'u ala al mushrikiin mu ne moom al amr wala ibn al ñëw na fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy ñaanal muy ñaan yàlla yéeféer yi mooy keroog badar fa qaala mu ne laa naquulu ñun de duñu wax kama qaala qawmu muusa li muusa duñu wax li nga xam ne moom la waa ñoñi seydina muusa alayhi salaam waxoon ko newoo ko woon idhab fadhab anta wa fa qaatilaa yow demal yaag sa boroom fa qaatilaa ngeen xeex inna ñun haahuna fii qaa'idun la ñuy des ñun de duñ la wax lool walaakin waaye dañ lay wax nuqaatilu ñun nuqaatilu dinañu xeex an yaminika dinañ nekk sa ndejoor xeex wa an shimaalika nekk sa ndejoor di xeex wa bayna yadayka nekk sa kanam di xeex waxal fi ka nekk sa ginnaaw mooy foo tourne di ñu gis ci biir xeex bi demal fu la neex xeexal fu la neex foo tourne ñun nga fay fekk ñooy nekk sa kanam nekk sa ginnaaw nekk sa ndejoor nekk sa càmmoñ allahu akbar ne imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne qaala neena fa ra'aytu rasul fa ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee lool nee na ma gis yonent bi alayhi xar kanam gi daldi leer daldi leer Allahu akbar daldi commencé di leer ashraqa wajhu li dalik wasar affaire bi daldi koy kontaan loo akbar ah. kon am na yu bari euh, yoo xamante ne ay riwaaya yu ñëw di wax ci taxawaayu Seydina al miqdaad ibn amrin boobu waaye euh, taxawaay bii nii dinañ ak àggale riwaay imaam ibn Isxaaq bi bi ñu commencé àggalee guñu ko waaye du ñépp ñoo amoon lii du ñépp ñoo gisawoon mbir mi nii ndax dafa am benn kuréel boo xam ne ñoom dañu bi leen yonent bi alayhi waxee Quraysh ne leen waa Quraysh kat daal dinañ ñuy agsi euh, ñoom affaire bi daal du ñu ko woon gise noonu euh, comme ni nga xamante ni noonu la Seydina Abu Ayyub ra radiyallahu taala anhu daal di wax ci riwaay boo xam ne Ibn Abi Hatim moo ko solo ci tafsiram na ko noonu ibn Mardawayh moom muy dem ba ci Abi Imran mu ne raxmatullah mu ne dégg na Abu Ayyub al-Ansaari yaquul mu naan qaala rasuulullah wa naxnu bil madina sallallahu wa sallam xadiis bi gisoon nañ ci benn partie bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ naan ci la ko xabaar dikkale ne ko njëggum Quraysh mi kat jege na xadiis bii jotoon nañ ci gis lenn mooy xadiisu imaam Abu Ayyub al Ansaari yi tuddoon nañu ko fi bim naan ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dajale saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum daal di leen laaj fekk ñoom ñu ngi Madina wax leen ci li nga xam ne mooy euh, caravane Abu Sufyan bi nga xam ne annaha muqbila mu ngi jege euh, fahal lakum an naxruja qabla hadhihi al-'ir la'alla mu ne woon ndax duñu génn dabi ko bala muy agsi amaana buur yàlla def ñu daal di koy màng fa naa euh, léegi ñoom ñu ne biñ waxee lool ñu ne ko naam nee na ñu génn mooy xadis boobu boobu nag continuation xadis boobu imaam abu ayub al ansaari radiyallahu pour wan la ne du ñépp àndoon du ñépp gise ne bon Quraysh bi yonent mi alei salaatu salaam yégée ne nag génn nañu te Quraysh bu ñëwee lool mooy arme la xeex ay am boo mooy wul mooy xeex mën naa am ndax njëgg ma bon moom loolu amul danger bu rëy mais Quraysh bi mu yégee na Quraysh génn na nag moom la imaam Abu Ayyub bi nettali beneen consultation bi moo tax yonent na alei satu salaam ñaari yoon benn bi ñu ngi woon Medina beneen bi ñu ngi woon bi nga xam ne ci la dóor a yëg bi ñu génnee dox ba ay jege Badr ñu dégg ne waa Quraysh ñu ngi génn imaam abu ayub al ansaari radiyallahu anhu ne nee na fa lamma sirna yawman aw yawmayn qaala lana maa tarawna fi lqawm fa innahum qad uxbiruu bi maxrajikum fa qulnaa laa wallahi maa lanaa taaqa bi qitaali lqawm nee na bi nga xamante ne nii ci lañu dox yow man benn bés aw yow may ni waaye walla ñaari fan biñ génnee Madina ngir dab yi njëgg mi nee nañu dox ñaar benn fan walla ñaari fan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen nag maa tarawna fil qawm ana nan ngeen gise gaay yi ndax kat mooy waa Quraysh ndax fa innahum dëgg-dëgg ñoom qad ukhbiru bi makhrajikum yëgal nañ leen seen génn gu ngeen génn ngir kar seenum ba tax na ñoom waa Quraysh génn nañ def arme bu rëy di génn ci analam ngeen ci gis yonent bi daal di leen laaj lool imaam Abu Ayyub radiyallahu anhu ne fa qulnaa laa wallahi maa lanaa taaqa bi qitaalil qawm ne ah laa wallah ne ah déedéet wallahi ñu ngi wàcc yàlla ne maa lanaa taaqa ñun amuñu parewuñu bi qitaalil qawm mooy amuñu parewuñu quoi ngir xeex ak ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh walaakinnaa ñun daal li nga xam ne daal suñu énergie fi ko kii woon mooy arab nal ayra ñun njëgg mee ñu taxoon a génn waaye xeex ak gaa yi moom loolu moom moom moom moom moom moom parewuñu nii ngir def ko summa qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu wa salaam riiteerewaat laaj bi ne maa taraw na fi qitaalil qawm xam nga bu njëkk bi waxu leen lan ngeen di mooy mooy wax ji dangay ngay comprendre ne xeex la bu njëkk bi ne maa taraw na fil qawm fa innahum qad ukhbiru bi makhrajikum nan ngeen lu ngeen xalaat ci gaa yi waa Quraysh dégg ñoom de xabaar nañ leen ci génn bu ñu génn ñun yéen saxaa samay saxaaba yi radiyallahu anhum ah ñoom de yëgal nañ leen ne génn ngeen ngir kar seenum jëgg lan ngeen ci xalaat ñoom ñu ne amuñu énergie parewuñu ngir xeex ak ngir xeex ak ñoom yonent bi alei salatu wasalaam daal di répété waxaat ne maa taraw na fi qitaalil qawm mais waxa ko ci yeneen terme nan ngeen gis nag ci xeex cette fois-ci mu leer ak ñoom nee na fa naa mithla zalik ñun ñu daldi wax li ñu waxoon nee na moom abu ayyub al ansaari radiyallahu anhu fa qaama al miqdaad ibn amrin nee na al miqdaad ibn amr daldi jóg nag ci boobu ne idan laa naqulu laka ya rasul allah kama qaala qawmu muusa li muusa fadhhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahunaa qaa'iduun mu ne bi mu waxee lool nag ci la al-Miqdaad ibn Amr daal di jóg ne ah ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu dee ne daal mbir mi waa Quraysh la xeex la yëgal ne ñun duñ la wax comme ni nga xamante ne nii moom la waa kër yonent yàlla Muusaa di yahuudi waxoon seen yonent boobu di aleyhi salaatu wassalaam ne ko demal ak sa borom ngeen xeex ñun ñu ngi fiy des toog duñu dem Seydina imaam Ayyub al-Ansaari ne fatamannay fatamannayna ma'shar al ansaar law anna qulna mithla ma qaala al nee na bi mu waxee lool nag al miqdaad ñun nag waa al ñu daal di mébét lool waay waay ne woon ak neexoon waaye ñun mbooloom ansaar nekkoon ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo wax wax lu mel ni al miqdaad wax ahabbu ilayna min an yakuna lana maalun azim ñun de waxoon lu mel ni li wax moo ñu gënoon moo ñu gënaloon fopp ñu amoon alal yoo xamante ne ju rëy rëy ju bari la nee na loolu ci la aaya boobu wàcce mu ne fa anzala allahu azza wa jalla ala rasulih nee na suñu boroom subhaanahu wa daal di wàcce ci yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam aaya yooyu ci suuratul anfaal kama ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim kamaa axrajaka rabbuka min baytika bilxaq wa inna fariqan min almu'miniina la kaarihuun ba ni xadiis bi di jeexe mu ne suñu boroom daal di wàcce ne kamaa axrajaka kom yow alayhi salaatu wassalaam kom nim la génnee rabbuka sa boroom mi nga xam ne moo say mbir min baytika génne la ci sa kër bil xaqi ci dëgg génn na madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne te ba nga génnee nag ba àgg foofu ba jot xabaaru ci quraysh ko ne arme quraysh bi génn na wa inna du dëgg-dëgg fariqan benn mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm ñi la kaarihuun ñoom de bëgguñoon a xeex muy wax ji nga xamante ne nii moom la euh, ki nga xam ne imaam abu ayub wax ne ñoom loolu lañ waxoon te euh, almiqdaad wax lële nga gis ne kon mooy ne du ñépp bëggoon loolu waaye ginnaaw gi nag ci la ñépp nag àgg nag ci loolu hmm. euh, aaya yooyu dinañ ci gën ñëw suuratul anfaal dinañ ci jël ay yenn ci aaya yi mais insha allah ndax saar boobu ak li ci ñoom imaam abdullah ibn abbas ñi nga xam ne ñoom dañ koy tuddee suuratu badrin xa euh, saaru badr bi wax ci xare badar yooyu yëpp insha allah dinañ ci gën ñëw yaakaar naa ne ni ñuy def li gën mooy dinañ ci jël yenn parties yi nga xam ne moo ñëw selon contexte yi mais suuratu badr lépp ci dafa wàcc ci Euh, suuratul anfaal dafa wàcc ci ghazwatu badr kon nag mooy fokk dinañu ñu ko firi insha allahu taala bu ko defee ñu xam ne euh, alquran ni muy jàngalee xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax nit li Cheikh Muhammad Mustafa di wax mën nga jàng hafizahullah di nga jàng boo moywul boo xamul di nga jàng saar yi jàng alquran ba mu jeex doo xam fan la suñu boroom tudd Badr lu dul xanaa muu ko tudd mais doo xam fan lay relater histoire Badr Hunayn fan lay relater Uhud ak yooyu doo ko kii ndax bokkul ak ñun ni ñuy jàngalee siira voilà kon loolu mooy li nga xam ne moom la Seydina al ibn amrin daal di wax yonent bi nag aleyhi salaatu wasalaam muñ delloo ci riwaay imaam ibn isxaaq rahmatullahi waxoon nañu fa qaama abu bakrin siddiq fa qaala wa ahsan mu ne di yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yégée waa quraysh ñu ngi ñëw armée quraysh bi ñu ngi ñëw ngir défendre seen njëg bi nee abu Bakrin Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu daal di jóg wax lu rafet toog Seydina Omar daal di jóg fa qaala mu wax wa ahsana mu wax lu rafet al-Miqdaad ibn Amr ibn al-As eh, ibn Amr radiyallahu anhu daal di jóg wax li mu wax eh, nee na moom imaam ibn Isxaaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko xayran wa da'aa lahu bu ma nee moom imaam ibn Isxaaq mooy xadiis bu xasan biñ la doon wax voilà léegi nag bi al-Miqdaad kon ñan ñoo wax muhaajiruuna yi da ngay gis Abu Bakr Seydina Umar al-Miqdaad ñoom ñëpp Makka lañ radiyallahu summa qaala rasulullah ashiru alayya ayyuha nnaas yonent bi alayhi salaatu ne nit ñi jox leen ma seeni abi ba léegi mu ne wa innama yuridu ansaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bi muy wax lool waa lamsaar la ci jublu woon mooy ñoom la comme que dégg na muhaajiru nañ te muhaajiru nañ moom xam na ne ñoom moom de façon lu mu def lañuy def ñoo nekkonoon Mbàkka ñoo fa jógee ndoo bañ fa nee ndigal bu mu joxe ñu def mais waa waa lamsaar du ne ñoom dañuy bañ a dégg ndigal déedéet du loolu mais dina leer lan moo tax yonent bi alayhi salaatu di continuer naan jox leen ma seen avis nit ñi. gis nga waa lamsaar wa te gis nga waa kii euh, muhaajiruuna yi ñett wax mu jeex allahu akbar ñu war fi jànge ne gis nga boo yoree kilifa yu représentatif jarul yow ngay wax bu ñu xasee wax jeex na mais nekk ci mbooloo fokk nekk rek wane ne yow yow waxoon nga bañ naan diw waxoon na keroog wala dégg nga discours ba mu fa def loolu amul benn sens am nga ay kilifa yu xas a wax Abu Bakar wax Seydina Omar wax al-Miqdaad ibn Amr wax c'est fini déggaatoo déggoo Seydina Ali ibn Taalib wa kaana xatiiban mais bokkoon ci ñi gën a ci arabe pourtant waxul déggoo Seydina Abdullah ibn Mas'ud déggoo mu wax déggoo mooy ne comme que ñi wax nañ doy nañ seen wax ñun ñu ngi ci biir jarul ku nekk di tëb bi war ne wayaa lii naka ñu daal di roy leen ci loolu ay li ma man de jarul sax ma ciy wax mais jarul koom kon lu tax ngay wax moo tax ba gis ci céet bu ñuy maye ci bon yeeg yooyu ak cérémonie yooyu yu bari yoo xam ne mooy tax temps bi nga xam ne waroon nañ ko mën a économiser jóge fa dem nekk ci leneen li koy yàq mooy yu mel ku nekk indi sa grain de sel boo ñëwee yow nit ñi wax ba pare nga ne ah waaw man de li ma naroon a wax sax lépp diw wax na xanaa ne li nga naroon a wax yow commencé nga ne ne diw wax na ko mais jarul ngay wax jarul ngay wax noppil dangay rey temps rek wala bokk nga bay wax loolu bu dee ne la kay ñëw nga bay wax mais sincèrement bul ñëw ne man daanaka li ma naroon a wax de diw wax na no loolu moom ay affaire non yooyu jaw ko bu dee ne diw wax na ko daal yow waroo woon a wax dangaa waroon noppi bu dee ne nag yow gis nga ne am nga wax loo xam ne kenn waxu ko ma xamal waxal mais li ba pare ñëw répété lu lii wuñ ñuy wax waaw moom de moom loolu amul benn sens tardeel temps lay la la la tudd léegi moo tax mu waajur mu ne ñett wax mu jeex mu jeex ñu jóg ñoom ñu noppi yonent bi alayhi salaatu wasalaam continue naan ashiru alayya ayyuhan naas naan euh, di laaj seen avi yéen nit ñi am na ci riwaaye euh, kii waalam saar radiyallahu ta'ala anhu seen kilifa di Sa'd ibn Mu'adh rahmatullah alayhi dafa ne dafa jóg ne yaa rasulallah iyaana turid bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax loolu moom dafa jóg ne yow yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa mel na ni ñun waa Ansaar bi gis naa ne ñun waa Ansaar bi bëgg dégg ndax ñu wax ñépp waa muhaajiruuna rek daal di continuer daal di wax daal di commencer discours am na ci yeneen riwaaya dafa am lenn ci waa lamsaar ne hé eh, ñoom ñu waxante seen biir bi yeneen ci ma saar saar bi taxaw noonu wax naa Abu Bakar jóg wax mu wax ko lu rafet Seydina Umar jóg wax mu lu rafet Seydina Miqdaad mu kon ashiru alayya ayyuhan naas am ci waa lamsaar ñu gisa kii waxante seen biir ne ñun ñii la yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg dégg ñun la bëgg dégg ana lan lan lañu xalaat ci mbir mi ci waa Quraysh ñu génn ak seen arme ah moo na imaam Ibn Isaaq ne wa innama yuridu ci riwaaye bopp innama dëgg-dëgg yuridu ñëmul nam moon ci wax jooju al ansaar mooy waa ahlul madina wa dhalika annahum kaanu adada an-naas wa annahum hiina baayacuhu bil aqaba qaalu ya rasulallah inna bura'a min zimaamika hatta tasila ila diyaarinaa fa idaa wasalta ilaynaa fa anta fi dhimmatinaa namna'uka mimmaa namna'u minhu aabaa'anaa wa nisaa'anaa fakaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yataxawwafu an laa yakuuna al-ansaar taraa alayhim nusrahu illaa mimman dahamahu bil madiina min aduwwihi wa anna laysa alayhim an yasiira bihim ila aduwin min bilaadihim ila aduwin min bilaadihim mu ne bi nga xamante ne nii lan moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggoon leen dégg mu ne ndax ñoom kaanu adadan naas nit ñi ñoo ci ëppoon armée bi armée bi deux tiers armée bi presque deux tiers armée bi euh, ay ay ansaar lañ ci wàll ansaar lañ léegi nag moo tax moo tax mu ne wax looloo taxoon yeneen ci ma lay saar bëggoon leen dégg ndax kaanu adadan naas loolu benn la waaye tamit wa annahum hiina baaya'uhu bil aqaba ba ñu jaayanteeg moom ca aqabatu mina mooy fan daje woon foofu ca Makka ba mu newee temps newee Quraysh foofu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lii moo doon terme jaayante la dañ ne woon ya rasulallah yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam inna ñun buraa'u min zimaan ñun mooy ne comme que yaa ngi Quraysh ñun bu ñun ñoo responsable ñun ñooy ñi nga xam ne ñun ñooy assurer sa sécurité ndax mënuñu ko fii loolu ñun deñ nañ ci loolu ndax manuñu ko du ñu engagé wu ci loo xam ne manuñu ko mooy nit ñu dëggu li ñu man lañuy wax loolu ñun manuñu ko waa hatta tasila ila diyaarina même boo jógee fii di dem ci yoon bi it ñun du ñu war a protection que ñun dinañ la ah loolu ñun duñu ko jël ndax manuñu ko waaye nag fa ila wasalta ilayna fa anta fii dimmatina waaye nag boo xasee dugg mu Yasrib Madina boo fa xasee dugg boobu nag ñun ñooy assurer sa protection namna'uka mimma namna'u minhu aba'ana wa nisa'ana li ñuy protéger suñuy jigéen suñuy doom ak suñu bopp comme niñ ko gisawa noonu lañ lay protéger lépp loo xam ne dañuy tere mu dal ci ñun ci lu bon dañ lañ la ko fexe ba tere la ba défendre la ci loolu mu ne nag looloo tax looloo nekkoon terme jaayante mooy mooy du or Médina nii du yoon bi mais biir Médina ñun lañu lañ lay protéger mu ne nag looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag fa kaana rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag da doon ragal yataxawafu an laa takuuna al ansaar tara alayha nasrahu da doon ragal ne lansaar yi waa Médina ñi est-ce que gisuñ gis ne non ñun c'est pas à de protéger yonent bi alei satu salam di ko dimbali ci biti Medina ñun fi ñu ko di doon dimbali illaa mi man dahamahu bil madina ku ko song ci ay ñoonam ni ma adu wi ci ay noonam Medina ñun kooku noonu foofu lañ koy protéger mais pas ci biti yonent bi alei satu salam nag doon xalaat naan est-ce que du waa Ansaar loolu la ñuy gis moo tax muy continuer doon leen wax ashiru alayya ayyuhan nas jox leen ma seen avis nit ñi ah bi mu waxee lool nag mu ne qaala lahu Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu di sayyidul ansaar nekkoon sanguwaal ansaar te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tudde sayyidul ansaar comme ni ñu ko gisoon bi ñuy def tarjamaam moom alayhi radiyallahu anhu bi nga xam ne keroog Banu Qurayza ba muy ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane bi muy ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane waa ansaar xuumu ila sayyidikum jóg ngeen ngeen taxaw daldi di dogaale daal di gàttandu leen ki nga xam ne mooy seen sang bi yéen waa ansaar di Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi kon mu jóg bi mu jógee moom Sa'd ibn Mu'aaz mu ne wallahi laka annaka turiidunaa yaa rasuulallah mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla man Sa'd ibn Mu'aaz laka annaka turiidunaa dafa mel yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun waa Ansaar ñun nga bëgg dégg dafa mel ni ñun waa Ansaar ñun nga bëgg dégg ñun ngay xaar suñu àll ci mbir Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam qaala ajal mu ne ah kay yéen laa bëgg dégg qaala sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ne aamanna bika wa saddaqnaaka wa shahidnaa annamaa ji'ta bihi huwal haqq wa a'taynaaka 'alaa dhaalika 'uhudanaa wa mawaaathiqanaa 'alaa as-sam'i wat-taa'ati lak famd ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam lima lima aradt fa nahnu ma'ak fa walladhi ba'athaka bil haqq law ista'radta bina al bahra fa khudtahu la khudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan inna la suburun fil harb sidqun 'inda al liqa' la'alla allaha yuriyaka minna maa tuqirru bihi aynak fasur ala fasir ala barakatillah qaala fasurra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi qawli Sa'd wa nashshatahu Allahu akbar mu ne Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu ne bi ko yonent bi aleyhi wassalaam bi mu ko laajee mu ne ko ajal wax nga dëgg yéen laa bëgg a dégg mu ne moom seydinaa Sa'd ibn Mu'aaz qad aamanna bika dëgg-dëgg ñun de gëm nañ la yow yonent bi aleyhi wassalaam wa saddaqnaaka ñu daldi lay dëggal wa shahidna annama ji'ta bihi huwa alxaq ñu daldi ah, dëggal te li nga indi de huwa alxaq mooy dëgg wa a'taynaaka ñu daldi lay jox ala daalika ci loolu uhuudanaa suñuy suñuy pacte wa mawaathiqanaa ak suñuy contrat ñu daal di la ci mooy ñu daal di jaayanteeg yow ci kaw loolu ala sam'i ci dégg lépp loolu digal wa ta'ata topp ko daal di koy def fam de kon yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li doxal wéyal li ma arat loo bëgg defal fa nahnu ma'aka yëgal ne ñun waa Ansaar ñu ngi ànd ak yow fa walladhi ba'athaka bil haqqi ñoo ngi wàcc yàlla ci mi nga xam ne moom moo la yónni ci dëgg law ista'radta bina al bahra fa xutta la xutnaahu ma'ak ñu ngi wàcc yàlla ne gis nga boo duggoon ci géej gi daldi koy gaaral ñu ci géej gi daldi dugg ci géej gi xuus ko di dem waat naan ne dinañ dugg ci géej gi xuus ko ànd ak yow maa taxallafa minna rajulun waahid amul kenn kenn kenn ci ñun waa lansaar koo xam ne dina dox ginnaaw ba a ànd ak yow ci lool ludul ne dinañ ànd ak yow wa maa nakrahu te yëgal na yow alayhi salaatu wassalaam ñun nag ragaluñu te bañ ñu an talqaa binaa aduwana gadan ragaluñu nga daje say noon suba ak ñun dajeeg say noon suba ngir jàmmaarloo ñoom xeex ak ñoom ñun ñu ànd ak yow sa ginnaaw xeex ñoom ñun ragaluñu loolu dinaa la dalal sa xel naa yëgal na ñun waa Ansaar la suburun fil harb ñu mën a muñ nañu ci xeex ñun waa Ansaar du ñu daw xeex ku ñu xam xam ne ñu mën a muñ lañ ci xeex wa suduqun te tamit ñu dëggu nañ yii ñuy wax nii di ko wax avant xeex bi am wallahi bu xeex ba xam ne amee di nga ci ngay gën a xam ne ni ñun la suruxun ñu dëggu lañu inda liqa bu jàmmaarloo laalante la allah kon doxal demal doxal ci li nga wëyal ci li nga bëgg yow alayhi salaatu wasalaam amaana buur yàlla yuriyaka dina la wan minna ma taqarru bihi ayn amaana buur yàlla daal di lay wan ci ñun loo xamante ni mooy mooy teey mooy dal sa bët mooy dal sa xel dal di eh, eh, eh, dal sa bët allahu akbar kon nag fa sir doxal yow alayhi salaatu wassalaam na na na Quraysh ñépp génn ak seen armée fa sir demal ala barakatillah ci barke ci kaw barke bi yàlla allahu akbar bi mu waxee lool nag moom Sa'd ibn Mu'adh yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di ko kontaan ci waxam joo loolu dinkoo nag joxub tawat waaw akbar dinañ ñëwaat ci riwaaya imaam ibn Isaaq riwaaya imaam ibn Mardawayhi bi muy riwaaye boo xam ne mu ngi jaar ci yoonu Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn al-Laythi moom mu jële ko ci baayam moom Muhammad boobu jële ko ci baayam di Amr ibn Alqama ibn Waqaas an jaddihi mu jële ko ci maamam di Waqaas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour nettali la lu mel ni riwaay imaam ibn isxaaq bi euh, mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te amaana ci lañuy jeexale inshaa allah mu ne xaraja rasulullahi ila badrin xatta ida kaana birrawxa xataba annaas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génn di dem badar mooy ci xare badrin man mi àgge bërëb bu naan ar-Rawha xataba an-naas mu daldi euh, xutba daldi discours ci biir sermon nit ñi fa qaala kayfa tarawn ana naka ngeen gise mbir yi lan moo ci seen xalaat mu ne fa qaala abu bakrin ya rasuulallah balaganaa annahum bi kada wa kada ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam jote nañu ne ñoom ñu ngi bërëb sàngam ak sàngam mooy wax après teg ci wax ju rafet ja mu waxoon mu ne summa xataba naas mu daldi waxaat nit ñi waxaat ak ñoom ne leen kayfa taraw na ana lan mooy seen xalaat nee na fa qaala umaru misla qawli abi bakr seydna umar ibn xattaab daldi jóg wax lu mel ni li seydna abu bakr wax nee na mu waxaat nit ñi ana lu ngeen gis ci mbir mi nee na Sa'd ibn Mu'adh daldi jóg ne fa walladi akramaka wa anzala alayka alkitaab maa salaktahaa qat wala liya bihaa wala in sirta xatta ta'tiya barkal ghimaadi min di yaman la nasiiranna ma'ak ne ko ñuy wàcc ki nga xam ne moo la wa anzala alayka alkitaab wàcce ci yow téere bi ma salaktahaa qat wala liya bihaa ne ko foo doo ko xuus mukk doo ko dugg ak foo mën dem lu dul ne dinañ ànd ak yow wala in sirta boo doxoon xataa tatiya barkal ximaade demoon ba barkal ximaad min di yaman fële ca yaman dinañ ànd ak yow ci euh, seydina Saad ibn Mu'aaz ne radiyallahu anhu ne wala alla amaana an takuuna ka yow yonent bi salaatu wassalaam xarajta li amrin dangaa génn ngir mbir wa ahdatha allahu ilayka gayra buur yàlla dama génn dangaa génnoon ngir am njëgg ngir benn mbir buur yàlla nag dogal leneen muy xewal leneen loo xam ne mooy xeex mooy armée Quraysh bi ne ko nag euh, fandur alladhi ahdatha Allah ilayka fandir ne ko li yàlla dogal pour yow doxal jëm ci loolu fasil xibaala man shit daggal buumu ku la neex non jo jokkal jokkal ku neex loolu mooy jokkal ku neex ci nit ñi man shi daggal relation ku neex wa aadi man shi te noonoo la ku neex wa saalim man shi te jàmmoo la neex wa xud min amwaalina ma shi jëlal ci suñu alal yi yow yonent bi alayhi neex waaw akbar xoolal ma waaw kanta imaam al al umawi da cee yokk rahmatullah alayhi ci waxu Sa'd ibn Mu'az bi mu ne wa xud min amwaalinaa jëlal ci suñu alal yi ma shi'ta wa a'tinaa ma shi'ta jox ñu lu ñu neex jëlal ci suñu alal lu la neex jox ñu lu ñu neex wa maa axadta minnaa te la yëgal ne yow alayhi salaatu wa salaam li nga jël ci ñun kaana ahabbu kaana ahabba ilayna mimma tarak yëgal ne loo jël ci ñun moo ñu gënal li nga bàyyeek ñun allahu akbar wa ma amarta bihi min amrin fa amruna taba'un li amrik ne ko nag loo digal loo digle rek xamal na ñun suñu mbir mu ngi ànd ak sa digal lépp lañ jël tofale ko ci yow allahu akbar lii ñii ñoo jëmmal li suñu boroom naan wa in uh, bu uh, in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah bu ngeen dara ngeen a sopp buur yàlla topp leen na man alayhi salaatu wassalaam buur yàlla daal di leen sopp nii ñoo jëmmal lool kon nag loolu mooy li nga xam ne moo xewoon foofu kantaa imaam muslim rahmatullah Euh, dañ ne ci lee lañuy jeexal mais dañu bëgg euh, jeexale riwaaye imaam muslim bi këne euh, Saad ibn Ubaada moom mooy ki nga xam ne moo wax mbir mi këne moom moo ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam law sirta bina hatta tablu al barka min ghamadi dhil yaman mooy barka di nu mu tudd barkal ximaat boobu bu ñu fa àggoon boo àndoona ñun ba foofu dinañ ànd ak yow loolu nan boolee que ne Sa'd ibn Mu'adh moo ko ak ñu ne Sa'd ibn Ubaada imaam al ne euh, riwaaye boobu imaam Muslim moo ko soloo wa na ko noonu axrajahu ibn Abi Shayba imaam ibn Abi Shayba tamit soloo na ko min mursali Ikrima ci mursali mooy marasil mooy loo xam ne Ikrima moo ci moom la yem di taalibi saxaaba la mais du saxaaba radiyallahu anhu mu ne wa fiihi nadar wax ji ne imaam Sa'd ibn euh, Ubaada moo ko wax loolu am na luñ ciy seet li anna Sa'd ibn Ubaada lam yashhad Badr ndax Sa'd ibn Ubaada fekkewul Badr même bu dee ne bokk na ci ñi nga xam ne la jële Badar ci am butin boole nañ ko ci moo yonent mi alayhi salaatu salaam sédd na ko ci euh, mu ne rek waaye wa yumkinul jam man nañoo boole ñaari xadiis yi ne comme bi euh, imaam muslim bi ak kan imaam ibn abi shayba mu ne liñ leen di boole mooy ne istacharahum fi ghazwati badrin marratayn que ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa consulter saxaaba yi radiyallahu anhum ci affaire ci xeexu Badar ñaari yoon al ula bu njëkk bi wa huwa bil madina awwalu balawu xabarul ayri ma abi sufyan mooy bu njëkk bi boobu mu ngi woon medina bi nga xam ne ci la ko bas-bas ñëwee na ko abu sufyan li jege si loolu xam nga loolu waxoon nañ ko fi sax ci biir sànq bi ñuy door a tàmbali que ñaari yoon la leen consulter boobu nag mu ne wa dalika te loolu nag moo tax bayyana fii riwaay bayyinun fii riwaayati muslim mu ne te loolu dafa leer ci riwaay imaam muslim bi ne Sa'd ibn Ubaada moo wax wax ju mel ni ni Sa'd ibn Mu'aaz ndax lan mu ne foofu wa lafduhu terme yi imaam muslim rahmatullah alayhi utilisé foofu dane anna an-nabiyya shaawara hiina balaghahu iqbaal abi Sufyaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa consulter saxaaba yi bi ko xabaaru jegeek Abu Sufyaan dikkalee bi mu koy dikkal fa Medina mu mu waxteek ñoom gisoon nañ li Abu Ayyub waxoon ak ñooñu voilà boobu noonu la Sa'd ibn Ubaada daal di woon wax li muy wax beneen bi nag waxtaanee deuxième bi mu consulter ñoom kaanat ba'da xaraja kama fi ba ginnaaw bi mu génnee comme ni nekk ci xadiis bi mooy bu imaam Abdullah ibn Mas'ud bi mu naan fekke naa ci al Miqdaad ibn Amr jataay boo xam ne man ma nekkoon maay ci wax loolu moo ma gënal ak loo ko mën a jënd boobu xadiis boobu lay wax mu ne loolu mooy deuxième fois bi euh, comme ni xadiis boobu mu ne nag wa waqa inda Tabarani imaam al-Hafiz ibn Hajar ca Fath ba léegi mu ne te rot na ci imaam at-Tabarani anna Sa'd ibn Ubaada qaala zaalika bil Hudaybiya ne Sa'd ibn Ubaada wax jii nii ne boobu dañoo ñun barka rimaat fële ca Yaman mu ne ñëw na ci xadiisu tabara imaam tabaraani que ne Sa'd ibn Ubaada bi muy wax lool Xudaybiya la woon imaam al ne wa haaza awlaa bis-sawaab te lii moo gën a yey ci lu jub que ne nekkuloon Badar la ko wax ndax fekkewu ko woon sax waaye Xudaybiya lool kon loolu en tout cas ci bëgg a wax mooy ne Sa'd ibn Ubaada même bu dee ne wax na loolu kon mooy biir Médina la ko waxoon mais moom ànd ci woon ndax fekkewul Badar mais Sa'd ibn Mu'adh mooy ki tenir discours yi ñu gis wallahu taala kon nag tey foofu lañuy ñuy yem ci wàllu euh, kon gis nañ ne ci bi aleyhi salaatu wassalaam yëg ne ne kon waa Quraysh ñu ngi ñëw xeex moo fa a am armée waaye ta ñoom bas-bas ñëw nañ nee nañu ko ak Adi ibn Abi Zarba radiyallahu anhuma kat mbir ya dem nañu mooy rate nañu këni ñëw nañ xabaar ko bopp ne ko njëgg mi dans deux jours lay ñëw un wala deux jours comme niñ jéggoon ci jigéen ña waaye moom yëgul ne Abu Sufyan ricc na entre temps waaye tamit yëg na ne yëg na ne Quraysh nag ñu ngi ñëw sax ne pour défendre seen njëgg moom léegi lan moo xew ginnaaw gi